al istinja mu ne loolu la ki nga xamante ne euh, moom la euh, euh, wax ne intiqaasul ma mais intiqaas mooy li nga xamante ne nii mooy tuutil li nga xamante ne mooy ndox waaye intiqaasul ma am na ñoo xam ne dañ ne mooy utiliser gi nga xamante ne moom ngay utiliser ndox bu dee da dem ca wanag waa voilà mais loolu moo tax euh, al imaam at-Tirmidhi mu kon dana qaala Abu Ubayda intaqaasul maa al istinjaa'u bil maa mu ne Abu Ubayda nee na loolu noonu nga dégg nag ci xadiis bi Abdullah buy intaqaasul maa mooy daal di boo demee mooy nga laab loolu li nga xam ne utiliser ndox Eh, te noonu noonu la ko noonu Abu Ubayd wax noonu Abu Ubayd loolu la eh, Waki' wax moom la Imaam an wax nii eh, am ñu ne non intiqaasul maa loolu ah <laughs> mooy ndox mi ngay utiliser booy raxas sa cër boo ree da dem ci toilette yooyu ngir man ko mu daal di koy nettoyer mais loolu lépp dinañ ko gis waaw léegi euh, euh, euh, loolu insha allah dinañ ko gis hmm? loolu lu dinañ ci ñëw côté boobu it buñ ci accès insha allah léegi nag mu des mu des mu des am na tamit ñu ne mooy wis mooy al intibaax comme ni mu ñëwee ci yenn riwaaya yi mais loolu tamit dinañ ci ñëw kon intiqa ma mooy kon neuvième bi kon boo gisee neuvième bi léegi nag mu teg ci lan mu ne waaye qaala raawi kantaa nag ci solo xadiis bi mu ne eh, am na nag benn problème boo xamante ne nii daa am parce que <laughs> rahimahullah wa nasiitul ashira kantaa juróomeel bi mooy lan ah non fukkeel bi mooy lan dixième bi man loolu man fàtte naa ko <laughs> non waaw man moom loolu fàtte naa ko non loolu moom je l'ai oublié moom waaw ah, fàtte naa ko voilà <laughs> waaw waaw néewal ndox ñu ne ko bu ci tegu bon wakke gis nañ wakke moom ñu ko tekkee dane waaye istidja utiliser ndox boo demee ci wana gi waaye mooy néewal ndox wane yàq gi dinañ ci ñëw bu ñu ñëwee ci loolu ci booy sangoog booy jàpp booy loolu lool sariya da koo tere voilà léegi kon raawi bi ne man nag wa nasiitul ashira man dixième bi fàtte naa ko de illa an takuna al marmada ah suuf xanaa mu nekk al amaana muy loolu mais leeru ko moom wax na ne <laughs> fàtte na kon lii moom lii mooy al amaanatul ilmiya waaw woo kóolu ci wàllu xam-xam da war a nekk koo xamante ne nii boo fàttee xam-xam di nga dem bëgg ñu laaj la masala ngay wax bëgg yi ne ah waaw masala boobu ma wax dégg yàlla teewlootuma ko waaw mais tamit mu fekkoon ne teewloon ma ko manoo di wax loo xam ne yow xamoo ci dara masoo ko sax naan teewlootuma ko léegi ñu lay dégg jàpp na yow da koo xamoon fàtte ko ndeke yow gënul façon as ah, lan xamoo ko woon loolu ci ci sincérité quoi waaw loolu bokkul boo xam ne même bu dee bu terre lay niru yow masoo ko xam buñ na ko laajee neen ah loolu de xaw ma allahu aalam waaw nga wax la Ibnu Mas'ud waxoon képp ku xam na wax li na ne li nga xamante ne <laughs> waaw daa bokk ci xam-xam nit ki bu man bu xamul mu ne xaw ma voilà voilà <laughs> yawma yatin sama yawma tati samaa'u bi duxaanin mubiin loolu la foofu la ko doon waxe <laughs> moom imaam Ibnu Mas'ud demal ca tafsir allégé ya bayta saar boobu nga dégg fa loolu lu taxoon Ibn Mas'ud doon wax loolu radiyallahu anhu kon loolu noonu euh, mooy manoo fi nekk naan loolu teewlu ma ko alors loolu ban ne waaw euh, euh, loolu teewlu ma ko loolu ma mais teewloo tuma ko boo nee teewloo tuma ko mooy yow kooku day jàpp ne loolu da koo xamoon mais eh, man non loolu na xaw ma ko waaw wallahu taala alam loolu la <laughs> ka def na imaam Maalik defoon ba ko gaa jëlee Yaman waa ji jëw indi question waaw waaw trente-six question ba quarante imaam Maalik six la ci tontu wala lu jege loolu lu ko putuuti <laughs> waa ji naan ko mais Yaman laa jóge ci Maalik ñëw ci Maalik mi nga xam ne moom mi mu waaw boo demee waxal waa Yaman ne leen xamul <laughs> waaw yaman nga jóge ba fii xam nga yaman daa sori seetlu nga yaman yow gis nga Medinatul Munawwara fam ne ala sakira abdol saatsalam yaman boo fay dem da ngay traverser Makka Makka boo nekk ca suuf yaman ca suufu Makka la nekk imagine nga ca suufa suuf waay waaye ja jóge foofu ba Medina ñëw di laaj Imam Malik ay laaj yoo xam ne da koo takk <laughs> yow Imam Malik tontu ci sax un tiers saa yi daan ko ah man mooy Malik mu ne ko ma ne demal nga wax waaye man nee leen Malik xamul <laughs> waaw waaw xaaju xam-xam mooy xaw ma kon loolu lu amaam solo la quoi lii mooy al amaanatul ilmiya xam loo xam ne ah, ak ndénkaane la xam waxal alam kon raawi bi ne man de xamatuma dixième bi de ah sauf xanaa illa an takuna ah budul wala bu ah budul ludul ne daa nekk peut muy alman ma waaw mooy le fait de gallax ndeku waaw kay gallax ndeku waaw mooy almad mada dugal sa euh, ndox sa gémmiñ yëngal ah bum bum bum bum bum daal di yàbbi waaw loolu tamit insha allah ak nañu ñëw loolu bon <laughs> waaw léegi xam nga loolu ci buntu njàpp yi la al madmadatu ak al istinshaq bële ak wastinshaqul ma waaw <laughs> mu ne nag kon yaani mu ne kon euh, qaala Waki' léegi ci leen dee ne kon foofu la yem mu ne qaala Waki' wa huwa ahadu riwaatihi imaam Waki' de nee na bokk ci ñenn ñuy solo xadiis bi intiqaasul ma néewal ndox yaani al istinja moom tudde fekkewu ko néewal ndox abdullah moom da koo tekkee lan mooy li nga xamante ne ni mooy laablu boo demee ci toilette yi ngi utiliser ndox mu ne xadis bi rawaahu soloo ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj ah, ah, al qushayri an-naysaburi al baraajim gis nañ ko sànq ah, ak tamit Euh, li nga xamante ne euh, moom la ci imaam wax ak i'fa'ul lihya euh, mu ne maanaa laa yokkus ah loolu waxuñu ko waaw loolu waxuñu ko de waaw ah, bi ñuy wax ñaareel bi xam nga ne ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha da ne yonent bi alayhi salaam ne ashrun min al-fitra qassu sharibi wa i'fa'ul lihya ñaareel boobu di i'fa'ul lihya da ne maanaa imaam an-Nawawi ne mu ne wa i'fa'ul lihya kanta baat boobu di fa'ul li maanaaw maanaaw mooy laa yaqusu minha shay'a mooy du ci dagg dara voilà mooy sëqal léegi kon mu ngi noonu wallahu taala alam léegi nag ñu jàll léegi mu des taxrij bi kon nee na rawaawu uh, muslim al imam muslim abul xusayni rahmatullah alayhi la wax moo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est dongo ko solo ñu ne la déedéet xadiis bii du al imaamu muslim abul xuseyni moom wéetoowu ci hmm? eh, ndax eh, sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye eh, al imaam abu isa abu isa di kan at-Tirmidhi rahimahullah waaye la ko avant moom Abu Dawud euh, euh, mooy waa sunanul arbaa ñoom ñépp ko solo voilà pour gàttal ama Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah ak imam Ahmad imamul Bukhari rahmatullah alayhi moom kese moo ko indiwul al imam Muslim wa Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ne haddasanaa Qutaybatu bnu Sa'iid wa Abuu Bakr bnu Abii Shayba wa Zuhayr bnu Harb mu ne haddasanaa nettali nañu Qutaybatu bnu Sa'iid mooy Qutaybatu bnu Sa'iid bnu Jamiil bnu Tariif bnu Abdillah Saqafi mawlaahum Abuu Rajaa' al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'aala gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi wa Abuu Bakr bnu Abii Shayba gis nañ ko sànq muy Abuu Bakr Abdallah ibnu Muhammad ibnu Abii Shayba Abuu Bakr Euh, gane àddina la 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi wa Zuhayr ibn Harb Zuhayr tamit gis nañ ko sànq ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah gane àddina 160 génn àddina 232 rahmatullahi alayhim qaalu mu ne nee nañ haddathana Waki' ñoom ñëpp ñu ne nettal nañu Waki' léegi xam nga lii nii moom lañ doon wax moo tax imaamul imaamu Nawawi ne qaala Waki' huwa ahadu ruwaat mu ne Waki' nee na te bokk na ci ñu solo xadiis mu ngi nii muy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ru'as moo tax ñu naan ko ar-Ru'asi muy Abu Sufyan ar-Ru'asi al-Kufi al-Hafiz al-Asbahani an-Naysaburi al A'waru rahimahullahu ta'ala gane àddina 127 génn àddina 197 rahmatulah gis nga Waki' moom Waki' moom moom moom mooy <laughs> ah? <laughs> gudduloon fan ah Waki' gudduloon fan voilà mais gis nga li mu lëgëj li mu baree ci diine ji quoi comme quoi mooy li ñu yàgg a wax rek waaw c'est pas que euh, euh, euh, voilà. yow bu dee at yu bari yoo xam ne liggéeyoo fi tous yow am nga problème waaw waaw waaw bariwul noonu waaye mu ngi ci marché bi rek mu ngi ci kii bi parce que soixante onze ans la quoi <laughs> c'est vrai que moo gën a gudd fan ñoom imaamu Nawawi ak yooyu ah cent vingt sept ba cent quatre vingt seize bon euh, euh, pas que matu ko mooy soixante-neuf ans alhamdulillah waaw loolu moom ci eh, <laughs> amaaru ummati rasulillah sallallahu alayhi wasallam eh, moom eh, dépassé na tuuti marché bi waaw alhamdulillah <laughs> bokk na ci ñi borom bi moom wuute naag ñoom imaamul Ghazali imaamul Nawawi ñoom Cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbagh ñooñu nga xam ne ñooñ dañoo génn teel moom dañoo teel a génn àddina ko wax <laughs> ak Chérif al moom kii ma àddina mooy sëriñu <laughs> boroom euh, di turandoo àddina allahu akbar waaye xoolal rek di nga xam ne <laughs> moo tax euh, allahu akbar kon mu ne haddathana Waki' an Zakariya ibn Abi Zaida mu jële ci Zakariya ibn Abi Zaida Khalid muy Zakariya ibn Abi Zaida Khalid ibn Maymun ibn Fayruz abu yahya al-kufi al-qadi euh, al-wadi'i mawlaahum ñi ne al-hamadaniyu rahmatullah ala al-jami' génn àddina la 147 rahmatullahi alayhi an mus'ab ibn shayba mu jële ko ci mus'ab ibn shayba ibn jubayr ibn shayba ibn uthman ibn abi talha ibn abd al-uzza ibn uthman ibn abd ad-dar al-abdariyu bokk ci waa banu abd ad-dar euh, rahmatullahi alayhi moom nag trouvéwuma kañ la génn àddina kañ la juddu rahmatullahi alayhi an Talq ibn Habib moo ko jëlee ci Talq ibn Habib de Talq ibn Habib al-Anazi al-Basri rahimahullah génn àddina la 90 rahmatullahi alayhi an Abdullah ibn Zubayr mu jëlee ci Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra kii beneen bokk euh, euh, euh, beneen boo xam ne waa Banu Abd ad-Dar Ah, mooy ci doomu Qusay yi bi <coughs> mooy Abdul Uzza voilà Abdudda doomu Qusay la woon Abdul Uzza doomu Qusay la woon voilà rahmatullahi ala al-jami' kon ah, muy az-Zubayr Abdullah ibn Zubayr ah, radiyallahu anhuma an Aisha mu jël ko ci tantam bi rakku yaayam ya Aisha bint Abi Bakr ibn Abi Quhafa ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tayma ibn Murra al-Qurashiyya at-Taymiyya ummul mu'minin radiyallahu anha génn àddina la 50 sept rahmatullahi alayhi kanta Abdallah ibn Zubayr nag moom cent soixante-douze ci la génn àddina radiyallahu ta'ala anil jami' ah. eh, Abdallah ibn Zubayr mi eh, moom saxaaba la mooy magu Urwa <laughs> Urwa moom saxaaba mais Abdallah moom moo njëkk a bokk na ci ñu njëkk bokk Medinatul Munawwara hmm? Ah, moom mii bokk na ci ñëpp njëkk a juddu mook ay Nu'man ibn Bashir ah, radiyallahu taala anil jami' ah, loolu ta li gën a dëgër mooy la première euh, euh, ci njàlbéen bi mooy première atu gàddaay gi ci la juddu waaw contrairement ak li siiw ñu naan euh, dañoo jigéen jullit ñi dañoo ñëw foofu hmm? toog lu yàgg ma mënuñoo jur doom ko amu kenn amu fa doom ba yahuud yi di leen di leen di leen ñaawal ak yooyu di wax ne maa ak dàngam ko ñoom la far mu judd mu nekk feet bu rëy ay après loolu la lay si biir kii bokk na ci njëkk a juddu bokk na bokk na yaayam de toute façon ba muy waajalal yeneen saa salaam ak baayam bi Asma radiyallahu anhum bi nga xam ne ci la leen doon waajal ngir ñu seen gàddaay bi moom dafa ëmboon daa fekkoon mu ëmboon ko moom mii voilà. ba mu demee Medina gàddaay ci la ko jur radiyallahu ta'ala anil jami' an Aysata mu jële ci sayyidatu Aysa te moom nii Abdallah nii moom lañ doon dàkkantale sayyidatu Aysa ummu Abdillah voilà xam nga yaa Aysa dañ naan ko ummu Abdillah te amul doom <laughs> Abdallah bii lañ koy dàkkantale <laughs> mooy doomu doomu séeram <laughs> voilà waaw am na riwaaya boo nettali bu naan Euh, yeneen daa laaj yeneen tibay saa salaam yeneen saa salaam ci ci kan lay moom Sayyidatu Aisha pour euh, kii yoon mu ne ko euh, dakkantal kii Abdallah ibn Abdillah ne naan ko Ummu Abdillah yaayu Abdillah <laughs> Allahu akbar yaayu Abdallah bi di ibnu Zubayr radiyallahu ta'ala ah, anil jami kon mu jële ci tantam di Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaha annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashrun min alfitra qassu sharibi wa infaa'u lihyati wa siwaaku wa istinshaaqu almaa'i wa qassu al-azfaari wa ghaslu al-baraajimi wa natfu al-ibiti wa halqu al-aanati wa intiqaasu al-maa' qaala Zakariya qaala Mus'ab léegi kan moo wax lool li Imaam An-Nawawi doon wax wow eh, mu ne qaala raawi wa nasiitu al-aashira kon xam nañ kan la Zakaria nee na qaala Mus'ab waaw Zakaria ibn Abi Zaida nee na man sëriñ bi ma ko jëlee muy Mus'ab ibn Shayba moom ci boppam moo ne moo ne man fàtte naa <laughs> waaw eh man fàtte naa borom mu ne qaala Mus'ab kon xam nañ bu ne qaala Imaam An-Nawawi bu ne qaala raawi wa nasiitul aashira mooy Mus'ab ah, rahimahullah mu ne wa nasiitul aashira fàtte naa fukkeel bi de illaa an takuuna al-madmada ah xanaa mu nekk. sarax gi gallax ndek alhamdulillah alhamdulillah mu ne zaada Qutaybatu qaala wax fii la ne Qutaybatu ibn Sa'id kanta moom xam nga ci ñetti sëriñ la ko imam Muslim jël Qutaybatu ibn Sa'id Abu Bakr ibn Abi Shayba Zuhayr ibn Harb mu ne kanta sama jëkkeeloo euh, sëriñ bi ma tudd mu ne Qutayba moom moo yokkul imam an-Nawawi wax ne rahmatullah alayhi ne qaala Waki'u huwa ahadu riwaatihi ci riwaayu ba la nekk mu ne Qutayba ibn Sa'id qa mu ne zaada yokku na Qutayba di Qutayba rahimahullah qaala mu ne qaala Waki' mu ne Waki' de nee na intiqaasul ma yaani al mu ne nee na kanta euh, néewal ndox lim ci jullu mooy boo demee ca toilette ya daal di utiliser li nga xam ne mooy ndox moom noonu la ko tekkee euh, mooy Waki' euh, mi nga xam ne mooy lañ gis nànk hmm? kon mu ngi noonu ah. léegi euh, euh, kon lii nii mooy nii la ko al imaamu muslim daal di solowee nii léegi nag ñu jàll kon ci dernier xadiis bi ah. <laughs> muy xadiis bu sayyidna ibnu Umar cette fois-ci moom xadiisu euh, mawlaana Abdallah ibnu Umar ibnu al-Xattaab ta'ala anhuma kon muy xadiis mille deux cent cinq te ci la imaam tëje bunt bi léegi ñun ci taxriij bi ba léegi ñetti xadiis yi nga xamante ne nii fitra yi lay wax te loolu daal laaj ay jataayi jataayi jataay <laughs> voilà kon kon nag ñu jël bu mujj bi mu ne mille deux cent cinq wa an ibni umara jàngoon nañ lépp bi ñuy tàmbale mu ne mu ngi jëlee ci sayyidina doomu umar ji muy sayyidina abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhuma an nabi muy jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala ne mu ne nee na ahfu shawarib mu ne yeneen tibari saa saam nee na ahfu shawarib léegi nag wax ci yépp xam nga gisoon nañ fële fiñ jóge woon sànk ah xassu shaaribi gis nga fii ahfu shawaaribi gis nga kàddu yi yooyu yëpp nag dafa am solo waaw dafa am solo ci après njàngat yi euh, euh, yi nga xam ne foofu boobu ngay gis fii loolu mbir lay indi ahfu shawaaribi mu ne foofu yonent bay saa saam dane ahfu mooy dagg leen wàññi leen qas mooy dagg leen ahfu moo léegi nag bu boobaa dinañ ñëw ci ñi nga xam ne ñoo ko tiré que ne mooy al istihsal mooy dindi lépp waaw <laughs> ñi nga xam ne ne moom mooy mooy nga dindi ko moustache nga daal di koy wat ba mu set am ñu ak li waa jumhur di wax ne nee du loolu ah way kan moo leen wax loolu non xulool daa wax ngeen wàññi wàññi bu baax lay tekki waaye tekkiwul mukk ke ne yow da ngay dagg ba kon loolu lu am am solo la loolu dinañ ci ñëw insha allah bu ñëwee foofu kon mu ne kon yonent lay saa saam nee na ah fu shawaari bi voilà hmm? wa aafu li alliha kanta seen sikki mi nag bàyyi leen ko mu daal di sëq loolu lay wax te imaamu Nawawi fële i'faa'ul liha waxoon nañu wa i'faa'ul liha maanaam laa yo laa yaqussu minha shay'an mooy sa xël sikkim boobu yoneen sa asam bi wax mooy boo ci nit ki ci dagg dara voilà kon wa a'ful liha fii moom daa digle xam nga xadiis yi njëge dane minal ashrun minal fitra di lim fukk ci fitra la bokk qassu shaari bi i'faa'ul liha fii nag mu ne wa a'fu def ahfu shawaari mooy def leen wàññi leen seen naanu yi mooy seen moustache yi wa aful lixaata yéen sëqal sëqal seen sikkim yi léegi loolu mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo. ñu ne la déedéet hadith bii nii ñoom dong solo wu ñu ko ndax hadith bii al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijra te na ko kitaabul jaami' sunnatun fi sha'r indi na ko foofee moom al imaamu Malik al imaamu Ahmadu daal dina koy solo na ko noonu waa sunanul arba'a al imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak al imaamu non imaam nu solowul li non non non non retirons pas imaamu pas mooy so sunanul arba'a ba mu des solo nañ ba mu des Ibn Maaja Muhammad ibn euh, Muhammad ibn way ibn Yazid al di al imaam Ibn Maaja moom moo ko andiwul voilà moom solowul xadiis bi nii sinon ñeneen ñépp solo nañu ko rahmatullah alal jami al imaam al Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari xadiis yi mooy yépp yi nga xamante ni ak ci kàddu yu wute yi nga xam ne noonu la ñëwee al imaam al Buxaari rahimahullahu eh, mu mu indi ko mu ne eh, eh, ban lañ ci jël voilà nañ mooy xoolal moom dane eh, eh, indi na ko ci kitaabul libaas voilà yépp foofu la ko indi libaas léegi nag bu nekk ak fam ko soxla baabu taqlimil alfar ak baabu taqlimil alfar indi na ci ñaar yu wute après bu indi ko kitaabul lisa libaas baabu i'fa'il liha al imaamu Buxaari rahimahullahu ta'ala léegi mu ne buñ jëlee kitaabu libaas baabu taqlim al-azfar mu ne haddathana Muhammad ibn Minhal mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Minhal dañuy wax ibn Minhal di wax ibnul Minhal at-Tamimi al-Mujashi'i Abu Ja'far ñi ne Abu Abdillah ad-Darir al-Basri génn àddina la 231 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Yazid ibn Zur'a gis nañ ko sànq fële Abu Muawiya al-Basri al-Ayshi ñi ne al-Ayshi rahimahullahu ta'ala gane addina cent un génn addina cent quatre-vingt-deux rahmatullah alayhi qala man haddathana Amr ibn Muhammad ibn Umar ibn Muhammad ibn Zayd muy Umar ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi rahimahullah Abu Hafs radiyallahu an ali Umar al Ah, ah, ah, qurashi al adawi al madani al asqalani parce que daa ne woon biladu asqalan comme imam al hafiz ibn hajar al asqalani asqalan <laughs> mooy euh, même asqalan googu la mu ne léegi moom euh, Umar ibn Muhammad an Nafi' mu jële ci nga xam ne ñoo nekkoon jaati géem di Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab Abdillah an-Naysaburi al-asl rahimahullahu génn àddina la 116 rahmatullahi alayhi an ibni Umar mu jële ci Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza rahimahullahu wa radiya anhu Abu Abdirrahman al asari yu nekkoon taalibe yonent mi alayhi salaatu salaam teel ci diine ba nga xam ne ci la nekk Quraysh ba yonent mi alayhi salaatu salaam ne Makka mu nekk tuut tànk ci la dugg ci l'islam moom Seydina Abdallah ibn Umar nga xamante ne nii ay jalooreem rëy na génn àddina la 74 ñii ne 73 73 la rahmatullahi wa radiyallahu anil nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala xaaliful mushrikiin waaw yeneen saa saam dane bokkaalekat yàlla yi wutalee nag ñoom xattaa ci zigi waaw même seen apparence wutalee nag ñoom ah na mu ne waffiru lihaa na ngeen bàyyi mu sëq gis nga waffiru xam ngeen luñ amoon wa aafu lihaa boobu ñëw na noonu hmm? waaye waffiru loolu lépp mooy sëqalal bàyyi leen mu sëq al li nga xam ne mooy sikkim wa ahfu ash-shawaariba da ngeen wàññi seen naan wi mu ne wa kaana ibnu umar ibnu umar nag radiyallahu anhu nekkoon na ila xaj aw i'tamara bu aji woon wala mu umra ji qabada ala lihyatihi fama fadala axadahu waaw da doon jàpp ba da doon ñëpp ah, sikkim li nga xam ne moo bu ngëbee ba téye ko noonu ah comme booy poñin di way jàppee noonu day jàpp sikkim bi noonu léegi li des li wàcc mu daal di koy daal di koy dagg li ci suuf rahmatullah mooy li ci suuf lay dagg rahmatullah radiyallahu anhu nii la ko al imaamu al Buxaari yu rahimahullah daal di fii kon gis nga ñëw na lan ah wafiru ah waaye it ñëw tamit ci yeneeni kàddu yi nga xamante ne eh, dane eh, eh, surtout côté naanu yi fii gis nañ li nga xam ne moom la wax léegi xoolal mu ne ahfu comme niñ ko amee fii waaye ñëw ñëw na ci yeneen ah ci beneen terme imaamul Buxaari indi na ko Ibnu Umar mu ne yonent bi alayhi salaam nee na inhaku ash-shawarib wa a'fu al inhaku mooy daal di leen wàññi waaw waaw ash-shawarib li nga xam ne mooy naa yi wa a'fu te na ngeen bàyyi mu sëq al-liha ah. kon nag mu ngi noonee nga gis am na kon a'fu am na ah irja arji'u am na hmm. am na axiru ha mooy mooy mooy non ar arjuha mooy bàyyi leen ko muy kii mooy axiruha voilà comme al murji ak ak bàyyi comme ak ak bàyyi noonu euh, euh, loolu bàyyi bàyyi leen léegi am na awfu gis nañ ko mooy bàyyi leen ko tamit waafiya waaw jàmmal leen ko bàyyi leen ko noonu waaw kon loolu wafiru am na a ufu am na afu am na awfiru am na kon mu ngi noonee ah léegi euh, ak euh, côté yi ahfu euh, ash-shawarib wa wafiru al-liha wafiru al-liha wa ahfu ash-shawarib imam al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci yii kon ñu xool al imaamu muslim rahmatullah alayhi al imaamu muslim abul husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ne hadith numéro deux cent cinquante neuf hmm? ah, kitaabu tahaara baabu xisaalil fitra mu ne haddathana muhammad moom di du benn kese ay version yu bari la ci indi moom al imaamu muslim ibn al husayn rahmatullah alayhi mu ne haddathana Muhammad ibn muthanna mu nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn muthanna di Muhammad ibn muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi wa Musa al-Basri siiwe woon ñu xame woon ko az-Zamin nekkoon ki nga xamante ne nii mooy sëriñ waa kutubu sitta gane addina 167 génn addina 252 rahmatullahi alayhi qala mu ne Yahya mu ne Ya'ni ibn Sa'id mu ne nettal nañu Yahya imam Muslim ne kim ci jublu rahmatullahi alayhi ma mooy ibn Sa'id doomu Sa'id ji di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahmatullahi alayhi gane addina 120 génn addina 198 rahmatullahi alayhi hmm? ha mu ne taxawal ma ñëw wa haddathana ibn Numayr mu ne ta nettal nañu ibn Numayr di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina 234 mooy imaam Muslim ay wax rahmatullah alayhi mooy beneen tàllal la ci am qaala mu ne haddathana abi moom mu ne sama baay moo ma nettali muy Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah rahmatullah alayhi Abu Hisham al-Hamadani al-Kufi génn àddina 199 rahmatullahi alayhima jami'an mu ne ñoom ñii ñëpp mooy Yaxya ak ak baayu ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Numayr ni Abdallah ibn Numayr moom ak Yaxya ah, ibn Sa'id al-Qattan ñoom ñaar ñëpp an Ubaydillah ñu jëlee ci Ubaydillah mooy al-Umari Abu Usman Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 147 ci wuute bu ci am rahmatullahi alayhi an Nafi' mu jëlee ko ci Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi an ibni Umar gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma doomu Seydina Umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ahfu shawarib wa a'fu liha bii la imaamu an-Nawawi eh, eh, daal di indi waaye ah indi na ko ci beneen terme que ne am moom la ci teg boobu mu jaar ci Qutayba mu jaar jële ko ci Malik ibn Anas imaamu daaril hijra eh, rahmatullahi eh, ala al-jamii eh, eh, moom mu jël ko ci Abu Bakr ibn Nafi' hmm? mawla Abdullah ibn Umar al-Qurashi rahmatullahi alayhi an abihi moom mu jël ko ci baayam mooy doomu bi Imam Maalik xam nga Nafi' <laughs> ta taalibe direct la <laughs> mais hadis bi ci doomu Nafi' la ko jële comme <laughs> quoi loolu la mooy sëriñ bi sëriñ bi da ngay nekk ak moom yëpp dina am yenn xam-xam yoo xam ne par intermédiaire même bu dee da ngaa takkoo nag moom imaam Maalik mu bokk ñi gënoon a takkoo Naafi rahmatullahi waaye teewul hadis bii nii ci doomu Naafi la ko jële muy Abu Bakr ibn Naafi mawla Abdullah ibn Umar al-Qurashi al-Adawi voilà rahimahullah léegi <laughs> moom nag mu jële ko ci baayam di Naafi mi nga xam ne mooy eh, càllale bi imaamul Buxaari yi doon wax ne mu mooy ah, ah, ah, silsilatu dhahab mooy eh, eh, càllale poor bi bi dina màgg ci kaw suuf mooy Malik an Nafi an ibn Umar an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mooy mu jële ma imaamu Malik jële ci Nafi Nafi mi jële ci Abdallah ibn Umar mu jële ci ren saa saa pourtant fi imaam Malik tey dafa am intermédiaire entre moom ak sëriñam boobu muy Abu Bakr ibn an abi mu jële ko ci baayam di Nafi mawla ibn Umar mi ngi radiyallahu anil jami' an ibni umara an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu amara bi ihfa'i shawaaribi wa i'fa'i lihya te ne yeneen saa sam digle na ñuy eh, wàññi naanu yi tey sëqal sikki bi rahmatullah alayhim après indi na ko tamit comme li imaamul na eh, kii eh, nu mu tudd al-Bukhari yi indi ibnu Umar mu ne foofu moom la ci teg mu ne xaaliful mushrikiin mu ne ne saa salaam na da ne xaaliful mushrikiin ahfu shawaarib wa awfu voilà imaamul euh, euh, terme yooyu nag dafa bari imaam Abu par exemple moom soroon na zajju shawaarib wa arxu liha xaaliful majuus voilà mu ne foofu yeneen saa salaam voilà <laughs> waaw mu ngi am na arju waaw nga xam ne moom lañ la doon wax sànq. léegi zaj mooy li nga xamante ne nii mooy da nga koy dagg waaw wàññi ko bu baax loolu la ko waa jumhur li tekkee tout le temps tout le temps waaw dinañ ñëw nag euh, euh, euh, dinañ ñëw ci léegi affaire boobu noonu ah voilà zajju zujju zujju zujju shawarib wa arxul liha waaw wal nañ ci ñëw insha allah mooy dagg leen ko Euh, naanu yi te ñeen euh, bàyyi mu sëq am na arxu ah am na arxu arxu am na <laughs> voilà waaw mu ngi noonee am na arju tamit waaw arju mooy bàyyi comme ci ak urji u ak arji u loolu yëpp ñëw na mooy bàyyi leen ko axiru waa watrukuha ngeen bàyyi ko ak wafiru liha hmm? mu ngi noonu arjul lixa arxul lixa waffirul lixa arjiul lixa yooyu yëpp am na waaw afu wa awfu am na arxu am na arju am na waffiru am na loolu lépp di tekki bàyyi leen li nga xam ne mooy sikki néeg yooyu léegi euh, ngeen te ngeen wàññi bële léegi nag Eh, ginnaaw kon bi nga xam ne ci la ñu gis lii nga xamante ne nii mooy lu ama am solo la ci wàllu taxrij bi eh, léegi léegi nag mu des eh, kon gis nga lii léegi nag mu des bala ñuy bala ñuy tëj liñ doon wax sànk liñ doon wax sànk waaw bon parce que ñun si je vous suis si je suis bien am na xamsun al fitratu xam aw xamsun min al fitra ak bii wax ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha ashrun min al fitra